asalaamaaleykum mbokk soppay da baax ñu ngi leen di nuy bu baax di leen ziare di leen jaajëfal xam ngeen ne nag seen rubrique dénkaane bis bu yàlla sàkk ñu ànd ci ak benn oustaz mooy li nga xam ne mooy ab addis rek waxtaan ci wàllu taarix wala rek euh, benn euh, njàngat wala ab jàngale bi nga xam ne war na ko joxe ngir rek euh, nit ñi mën see jëfandikoo ndax jullit bi saa su ne rek wala jëm ci wàllu ndénkaane maanaam daal la liñ koy jox li nga xam ne da koy jëfandikoo ngir jaamu yàlla mu gën a seet gën a leer waaye tam mu gindeeku ci wàllu islam wàllu diine loolu daal lan ko bëggee saa su ne moo tax tax ñu jàpp ne bés bu altine bu jot ki nga xam ne mooy Oustaz Demba Diop dina ñëw ci seen rubrique dénkaane waaye talaata am na koy ñëw àllarba am na koy ñëw alxames am na koy ñëw samedi ba ba samedi incha allah chaque jour am na ko war a ñëw kon altine bu jot ñu jàpp kon ki nga xam ne mooy Oustaz Demba moo ñu war a indil seen rubrique dénkaane moom nag moo xam li muy indi kenn tamit moo xam li muy indi waaye daal bëgg nañ mu indil ñu si waxtaan bu ndaw yaa la yaa xam ci wàllu ci diine sax lay doon waaye maanaam addis waxee léegi julli bi jëfandikoo ngir rek jaamu yàlla mu gën a seet gën a leer waaye te bu gën a xam li ne lépp rek li nga ne daal jëf war na koo jëfandikoo ngir mu mën koo jëriñoo moo tax tey ñu war ci ànd rek xam ne waaye tamit moom bu ko defee pare dañuy indi benn ñaan moom la koy tëjee ñi koy ñaan oustaz yëpp sax chaque jour bu ñu indee benn kii pare ñu war ko tëjee benn ñaan ngir rek a jëfandikoo loolu waaye lépp lépp tax daal tey ñi ànd ki nga xam ne mooy oustaz Demba Diop kon mbokk yi ñi àndandoo déglu ki nga xam ne mooy oustaz Demba Diop moom laa la ñuy indil tey أخشاك يا ربي وأنعم منك بالقرب فأنت النور في الدرب وأنت الحق في القلب وأنت حق أن تخشى وأنت حق في الحب وأنت حق أن تخشى وأنت حق أعوذ بالله من الشيطان الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokki waa kër gi soppe da baax ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baalu di jéggalu waa kër gi yëpp di jéggalu ustaas yi ci kër gi yépp di nuyu Abdou Guèye ma naan Abdou Diop Guèye ndax sama papa Abdou la tudd sama yaay sant Guèye kon nag Abdou Diop Guèye nuyu naa la ziar naa la di la jaajëfal nag ci li nga xam ni jox nga ma ko ni sag lundi ñu am benn waxtaan bu ñu dugal donte ni juróomi minit la wax nga dëgg ndax mooy tax kër gi bañ di wéet waaye dila wax ni jox nga ku ñàkk fasaaxa ku ñàkk xam-xam mu war nag di waxtaan nag sak lëndi donte ni juróomi minute la rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yaflahu xawlu mbokk ki nga xam ni moom lañuy njëkkee ci sunu bunt ñu bëgg di ko waxtaanee ni moom mooy kan muy jëmm joo xam ni jëmm ju nit war di bàyyi xel la jëmm ju jëmmi doomu aadama war di bàyyi xel la kër yi tas moo fa jaar xarit yi tàggatoo nañu moo fa jaar sëy yi yëngu na moo fa jaar société yi am na problème moo fa jaar ak accident yi bari na moo fa jaar coow li bari na ci àdduna moo fa jaar kooku mooy kan kooku mooy ba yàlla waxee wa is xulna lil malaayikati sujuudi aadam fa sajadu illa iblisa aba yéen malaaka yi ñëw leen ngeen sujjootal moom aadam fa sajadu malaaka yëpp sujjoot illa iblisa aba iblis dafa bañ ba tëdd ci suuf ne moom du sujjootal moom aadam iblis moomu nag lañu bëgg di waxtaane kan mooy iblis iblis yaayam mu ngi tudd liisa kon mën nañoo wax ni iblis ñu di ko tuddee ibnu liisa doomu liisa iblis mu ngi juddu ci leeru safara moo tax ba ko yàlla ne su jootal ko mu bañ yàlla ne ko lu tax mën na ko waaw ndax dañ ma bind ci leer te kii dañ koo bind ci ban moom ci leeru safara lañ ko bind moo tax ca suratu yaasin yàlla di wax nii baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa bani aadam allah taabudu sheytaan <laughs> allah taabudu sheytaan innahu laxul aduwun mubin wa an ihbuduni haza siratin mustaqim yàlla ne yéen mbokki aadam yéen xeetu aadam yéen fami aadam allah taabudu seytaan bu leen jaamu iblis bu leen jaamu iblis wa an yahbuduuni bu ngeen ma jaamoo man yàlla wéetal ma yem ci man képp rekk dong haza loolu de siraatin mustaqim mooy yoon gu jub ci yéen nga gis ni ndaw bu taxaw jubal yàlla iblis dafay taxaw ne du jubal yàlla man iblis lay jubal moo tax ba ko yàlla mere ndax ba mu duggee biir àjjana lekkloo hawa lekkloo aadam pomki yàlla ne ko faxruju minha fa innaka rajim génnal ci sama àjjana bi yow mi nga xam ni dañ la rëbb mu ne yàlla dinaa taxaw ci yoon ku jub <laughs> yoon gi lay taxaw ku jug pour ñëw ci yow rekk man iblis ma tëngal ko ba du xam sa yoon yàlla ne ko ba mu des ñi nga xam ne ay jaam yu gëm jaam yu ma wóolu yu wéeru ci man illaa ibadallaham ah. eh. dafa am benn góor bu doon génn këram di dem julli ji fajar daanu ci benn pax iblis ne bërët jóg bi góor gi daanoo yàlla ne malaaka yi kii daanu ci pax bi mooy imaamu jàkk ci te dafa leen a war dem jiite leen fajar dem leen ngeen génnee ko ndax waa jàkk jàng koy xaar iblis dégg wax ci rek ne bërët jóg yor melokaanu nit yor loxoom ci pax mi ne góor gi jox ma sa loxo ma génnee la góor gi jox ko loxo mu génnee ko góor gi di dem yàlla ne malaaka yi bàyyi leen ko malaaka yi dellu góor gi dem jiite leen ba pare fajar gi leer mu rombaat ci pax bi mu ne xawma kan moo ma génnee ci pax bi waaye ku baax la Iblisa ngi taxaw ci ginnaawam ne ko góor gi man la góor gi ne ko yow la kan mu ne ko man la seytaan man la Iblis góor gi ne ko du dëgg mu ne ko ah lu tax nga ne du dëgg mu ne ko waaw ndax dama mës a dégg message bu rafet ci Iblis te jëf ji dafa rafet te xalaatuma ne yaa koy jëf <laughs> góor gi ne ko waa yow dama bëgg nga wax ma mësuma dégg ci yow lu baax ana lu tax tey nga def lu baax iblis ne ko li ma def dara baaxu ci góor gi ne ko wax ma mu ne ko am na lu yàlla def ci man te yàlla defu ko ci yow mu ne ko lan mu ne ko di dégg li yàlla di wax ak jaam yi te yow doo dégg lu yàlla di wax ak jaam mu ne ko lan nga dégg mu ne ko bi nga waddee ci pax mi dama dégg yàlla ne malaaka yi dem leen ngeen taxawu ko ci palaas gi mu waroon a jiite mbooloo boobu ngeen sàkkul ko tiyaaba ñaar fukki junni at yoo xam ni waroon na ko am ci dundam man sama yéene sama intention sama initiative sama projet ci àdduna mooy fexe ba jullit yépp dee te duñu am tiyaaba te bëgguma nga am tiyaaba ma ne bërët yoor la sama loxo génnee la ba nga génnee laa dégg yàlla ne malaaka yi kon dellu leen kon nag perte nga sa tiyaaba ñaar fukki junni at góor gi di indi débat iblis ne ko à la prochaine aja man won naa la ginnaaw ku yaakaar ni iblis loxo bu mu la tàllal loxo ngëneel la ci ta trompe yaa ngi nax sa bopp Euh, tàllal na fi nit loxo mu jël mu yor fi alal ju bari mu yaakaar ni alal jooju du jeex fekk ni iblis moo ko koy gëmloo yaxsabu anna maalahu wa ahlada iblis koy gëmloo sa àdduna bi sa alal ji wa ahlada moo lay saxal ci àdduna kon nag defal lu la neex bewuloo na fi ay nit ci lu bari lundi bi ñëwaat incha allahu rabbi danañu yeggali ci mbiru iblis ba fu ñu yem ñu tëj dugg ci leneen dem Demba waxtaan wi am na solo leer na kon nag mbokk yi ñu xam ne seytaane yàgg na du tey te lépp li nga xam ne moo ko tax a jóg moo di ne féewale ki nga xam ne mooy di jaam bi ak boromam di jéem a dugal ki nga xam ne moo di jaam bi ngir rek saa su ne rek muy def li nga xam ne neexul boromam ba tax rek mu yóbbee ak góota ki nga xam ne mooy jaam bi mbokk yi. loolu de am na solo ku nekk war na ko déglu dégluwaat ko ngir a jël ci ay njàngat yu bare bare bare bare waaye yàlla li mu def lu ne am na leneen li mu def ca côté ba kon képp ki nga xam ne nag yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi dund ci àdduna am na loo xam ne ay muslaay wala ay ñaan yi nga xam ne danga ko war a làmboo di ko def ngir rek yàlla la musal ci seytaane waaye Oustaz Demba jeexul parewul ak yow yaakaar naa ne bala ngaa tëj di nga indil tey rek benn ñaan bi nga xam ne jaam bi war na ko jëfandikoo ngir rek mu aaru wala rek mu jéem a moytu ci pexe yi nga xam ne mooy loolu nga xam ne moom nga waxtaanee tey Oustaz Demba kon ñu lay déggu mbokki ñaan gi nga xam ni moom lañuy ñaan di ko tëjee bayaan bi mooy nit kuy génn këram di dem fajar bismillah maa ngi tàmbali ci tuuru yàlla tawakkaltu ala wala xawla wala xuwata illa billah waaw maa ngi tàmbali ci tuuru yàlla tawakkaltu di lu nag jël sama lépp sama jëmm sama cër samay lépp kan laa koy dénk alallahi yàlla waaw lu tax may dénk sama lépp yàlla ndax walla xaw la kenn amul kàttan ah wala xawla wala xuwwata kenn amul kàttan kenn amul mën-mën kenn amul doole kon ku am doole illa billah ku dun yàlla kon nag kuy génn sa kër ñaan boobu ngay ñaan bismillahi tawakkaltu ala allah xawla wala quwwata illa billah waa defe naa ku dénk boppam loolu ne yàlla yow rek a am kàttan yow rek a mën kon yaakaaruma ni dinga xëy tas ak nit ci mbedd jàkkaar ak moom sa journée neexul nga ne bettu ma ki ma xëy jàkkaaroo tey sama journée mënutu woon neex ku dénk baat boobu sa bopp boo génnee ku la tëkku ci mbedd mi nga tiit kon baat bi nga waxoon bi ngay génn sa kër gëmuloo ko yal nañu yàlla musal ci iblis yal nañu yàlla musal ci iblis benn gànnaay la iblis am te yàlla nee na ku wax gànnaay googu iblis daw muy lan auzu billahi min asheytaani rajim min asheytaani rajim yàlla nee kuy faral di wax baat googu iblis du la jege yàlla nañ yàlla sàmm yàlla nañ yàlla taxaw yàlla nañ yàlla jéggal jéggul na oustaz yëpp baalu naa ak oustaz yëpp di ñaan ci yàlla oustaz yi lu ci yàqu rek nañ ma ko defaral jéggul naa ñëpp baalu naa ak ñëpp wasalaatu wasalaamu ala asrafil xalq seydil wujud wa seydil awal wa seydil axir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz rafet na kon mbokk sa pay baax lii moo doon tey seen rubrique ndénkaane di leen jox dig daje ba suba jàmm incha allah ci beneen oustaz ak beneen jàngat حق أن تخشى وأنت حق